bismillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd ah kon ginnaaw bi ñu sante suñu boroom tabaraka wa taala di julli ci yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi inshaa allahu taala ñu def benn résumé bu ndaw benn tënk bu ndaw ci naka la yonent bi rasulu rabbil alamin alayhi afdalu salatu wassalam dugge biir madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salatu wassalam ginnaaw bi nga xamante ne nii ci la passé ay fan yoo xamante ne yu fees dellaki coono di laqatu yéefiru Quraysh yi nga xamante ne ñoo fexe woon ne dañ koy indiwaat jàpp ko indi ko wër di ko wër ci désert bi waaye di ko wër ci gox yi nga xamante ni ñoo nekk diggante Makka ak Medina ci village yeeg fu nekk ñu yónni fa ay ay ay ndaw ngir ñu dem xamal nit ña xamal waa dëkk yoo yële village yoo yële te képp koo xamante ne nii jàppal na leen Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mort ou vif moo xam mu ngi dund walla dundul moom dina am miatu naaqa ginnaaw soono yooyu yëpp ginnaaw tamit li nga xamante ne nii moom la daj mook siddiquhu al mukabbar al mu'azzam saydina abu bakrin ibn abi quhaafa radiyallahu taala anhuma ci yoon bi léegi nag ana naka lañ dugge Medina naka la yonent bi alayhi salaatu salaam accès fi nga xam ne mooy sa loolu nag dañuy may ki nga xamante ne ni mooy aj di aji wala ujaaj yi ñëw makkatal medinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam ginnaaw ba nu ajee wala ñu njëkk Medina bu ñuy ñëw Medina xew-xew yooyu ñu koy teewlu di teewlu dëkk bii nga xam ne ñu ngi fi ñëw di dugg di fi teg ci seen tànk ana naka la ko boroom ki nga xamante ne nii moo tax dëkk bi ñu xam ko ki nga xam ne moo fi indi leer bi indi ko ki nga xam ne moom la boroom bi yónni muy alayhi salaatu wassalaam ana naka la fi dugge woon loolu mu xam ne dëkk bi dafa fees benn ak li nga xamante ne nii mooy jaar-jaaru yonent bi alayhi salaatu wassalaam loolu nag yell na moos ki nga xamante ne mooy ujaaj bi wala ki nga xam ne dafa dem umra ji bu ñëwee Medina war faa dugg ngir ziyaare yonent bi alayhi salaatu waaye ziyaare bërëb yu mag yooyele muy bàyyi xel ana mais yonent bi alayhi salaatu nan la fi dugge woon loolu lañuy ñuy tàmbalee kon nettali bi eh, dañuy tënk ngir mu nopp neexa jàpp mu bañ a nekk loo xamante ne nii lépp luy càllale dañ ko ciy dindi waaw ndax nettali la gudd te am solo eh, nga xamante ne nii ku mel ni al imaamul Buxaari rahimahullahu taala nettali na jële ci Seydina Urwa ibnu Zubayr radiyallahu anhu ne woon eh, doom bi Seydina Zubayr ibn al-Awwam xawaari rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam waaye eh, boroom siira bi dal imaam Muhammad ibn Ishaq ibn Yasaar rahimahullahu rahimahullahu ta'ala moom itam nettali na ko keroog waa ahlul madina ñu déglu al imaam ibn Ishaq rahimahullahu ta'ala mu ñuy nettali naka la yonent mi alayhi salaatu salaam dugge moom nag mu ngi ko jële ci Uway Abdurrahman ibn Uwaym ibn Saa'ida radiyallahu taala anhum wa arda mu jële ko ci ay góor yoo xam ne ci saxaaba yonente bi alayhi salatu wassalam muy nettali góor yoo yële di ay saxaaba yu dëkkoon Medina ala saakiniha afdalu salatu wassalam ñu ne ñun dañoo déggoon kene yonent bi alayhi salatu wassalam génn na bi ñu déggee xabaaru ne génn na Makka war a dégmal ci daaru hijrati muy kër gi nga xam ne moom lay gàddaay muy medinatul munawwara ala saakinihi afdalu salaatu wassalaam mu ne nun nan lañ doon def mu ne ñiñ doon def mooy dañ doon génn góor yooyu le ne lamma sami'na bi maxraji rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam min makka wa tawakkafna qudumahu kunna naxruju idha sallayna as-subha ila dhahiri harratina nantadhiru rasulallah sallallahu alayhi wa sallam fa wallahi la nabrahu hatta taghlubuna ash-shams ala adh-dhilal fa idha lam najid dhillan dakhalna wa dhalika fi ayyamin harra kon góor ñoo ñële saxaaba yoo yële ñu ne bañ déggee ne yonent bi alayhi salaatu salaam mu ngi ñëw te loolu ku mel ni Seydina al-Baraa ibn Aazib ci hadis boo xam ne al imaamu Ahmad rahimahullahu taala moo ko nettali jële ko ci Seydina al-Baraa mu ne ki njëkk a ñëw. Medina ci muhaajiruuna yi jóge Makka ñëw gàddaay fi mooy Mus'ab ibn Umayr bi mu ñëwee ànd ak ñoom après ñoom Seydina Bilal ñoom Seydina Amr ibn Umm Maktum wala Abdullah ibn Umm Maktum après Seydina Omar nit ñi di ñëw Seydina Omar ñëw ak mbooloo ñu ne ko ana yow yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne mu ngi ci gannaaw mu ngi ñëw mooy jógeegul woon ma jóg dégg na ne moom Seydina Omar te ne yonent bi alayhi salaatu salaam génn na Makka waaye nag loolu mooy yonent bi alayhi salaatu salaam coono ak daj ak la nga xamante ne nii mooy làqatu yam doon làqatu ak la nga xamante ne nii yooyu yëpp dafa tax yoon yu gën a gudd comme bokkul ak ki nga xam ne daa jóg rek jóge Makka dem Medina directement ndax noon yaa ngi ko doon wër fu ne léegi nag waa Lamsaar bi nga xamante ne ci lañu ñu dégg loolee góor yii ne saa bu ñu xëyee niñ doon def dañ doon ñëw ca suñu biti dëkk ba fa nga xamante ne ay xeer yu ñuul te te nga xam ne dañuy naaj bi da leen di tàngal ñu tàng jër foofu lañ doon nekk ca biti doon xaar di xaar yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñu ne wat nañ ci yàlla doonuñu fa woon jóge ba ni nga xamante ne nii jant bi mooy tàng jër ñu daal di dem ngir uti ker noonu lañ doon def te jamono yoo xam ne jamono yu tàngoon jër la léegi nag ah nee na benn bés ñu def loolu bis bi nga xam ne moom la yonent bi alayhi sa wassalaam ñëw. dafa fekk ak ñu defoon lool jamono yooyu yëpp loolu lañ doon def saa ñëwee taxaw xaara xaar mbir yi tàng jël ñu dem noppale ku ñëwaat ngoon yi bugg buy gudd ñu delluwaat waaye nag benn bés ñu daal di def noonu la daal di dellu nga xamante ne benn ker amatu fa woon ñu daal di dellu nag ca seen kër ya ngir daal di dem sieste ji ak tamit waajal añ yeeg yooyu nee na bi ñu nekkee noonu rek ki nga xamante ne mooy ki njëkk a gis yonent bi alayhi salaam fa kaana awwal man man man awwal man rajulun min al yahud ki njëkk a gis yonent bi alayhi salaam bi muy dugg ci Medina ala saakini afdalu salaatu wassalaam eh, ñu préciser leen dugg Medina gi rek Medina dafa rëy mooy Quba la Quba la njëkk a ñëw voilà lii ñuy wax mooy ñii mooy ñi dëkkoon Quba ñooñu la voilà léegi nag bi nga xamante ne noonu la demee góor googu bokkoon ci yahuud yi dafa yéegoon ci benn eh, kiiwam eh, nu mu tudd benn étage am ndax ñoom dañ ay étage boo xamante ne ci la yéegoon am lu mu fa doon seet rek mu daal di gis am gis convoi yonent yonent may saa saa ak Seydina Abu Bakar waaye mu nga àndoon ak Amir ibn Fuhayra radiyallahu ta'ala anhum wa anhuma wa ardaahuma nga xam ne moo doon doon liggéeyal te Seydina Abu Bakar moo ko libéré woon ak kenn bi ñu gisee ak ñi ñu àndal seen tegtal benn yooyu ñuy ñëw mu gis ko yahud bi daal di mënula téye boppam daal di yëkkati kàddoom ca taw moo tax mu ne fa saraxa bi a'la sawti yaa bani qayla hada jaddukum qad jaa yaa bani qayla yéen doomu qayla yi ndax qayla moo doon maam bu jigéenu waa Aws ak waa Xasraj seen baay bi Haarisa voilà léegi mu ne leen yéen doomu euh, qayla yi seen kilifa gi ngeen doon seet doon ko wër fan yi yépp di ko bugg a rek nit ñi génn waaw kon mu ne léegi góor yooyu ne ci la ñu génne aksi nee bi ñu dawsee yonent bi saa saam bi aksi mook Seydina Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu waaye comme que nee nañ Seydina Abu Bakar fii misli sinni moom yonent bi saa saam boo ko gisee danga daan ñoo bokk âge waaye ah Seydina Anas ibn Malik radiyallahu anhu nettali na ne yonent bi saa saam dafa newoon koo xam ne moom Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu bi ñuy dox bi ñuy ñëw boo gisee Seydina eh, Abu Bakar da foog ne moo mag yonent ma ay saar saam comme euh, Abu Bakr dafa ne woon shaab shaabun yu'raf wa rasul non non euh, shaykhun wa wa rasul sallallahu alayhi wa sallam shaabun yu'raf waaw la yu'raf waaw mu ne Abu Bakr radiyallahu anhu daa nekkoon euh, shaykhun yu'raf wa wa rasulullah shaabun la yu'raf Seydina Abu Bakr moom boo ko xoolee xam ne da nga naan kii moo mag voilà moom moo mag waaw te tamit Eh, yonent sa saa saa nag boo ko xooloon moo gënoon a da naan moo gën a féete ndaw ci ay at te ndax moo ko féete woon kaw ci ay at léegi nag bi nga xam ne ci lañu ñu agsi kon nii la ñu agsee Quba bi ñu agsee noonu waa Quba dañ koo dégg rek daal di daw bi leen juif bi waxee loolu ñu daal di jóg daw waaw agsi kay bi ñu ñëwee ah mu agsi nee na nee nañ góor yooyu ne ñu ñëw ci yonent ma lay saa saa fekk. Eh, bi ñu juif bi woowee ak ñun fa ñuy jóge ndax bi ñuy jóg dañoo jóg yëkkati seen ngànnaay yi comme li nga xam ne aaday arab yi la di yëkkati ngànnaay voilà di kii Euh, euh, ngir wane di tatagal ki nga xam ne mooy seen gan gi boo seetloo seen image yi ba léegi léeg-léeg nga gis ñu dem Arabie saoudite ay góor yoo xamante ay buur yu fa dem wala ay président nga gis buy ñëw nga gis buur bi toog ñu yor ay yi di def nii di yëkkati loolu dafa nekk loo xam ne lu yàgg la luñ doon def ñu jël seen jaasi yi nag daal di daw si biñ ñëwee nee na ñu ngi fekk yonent bi saa saam toog ci suufu ronu benn garabu tàndarma waaw mu ngi ànd ak Seydina Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah nee na nag góor ña paa yooyu ne ñu ëpp ci ñun <laughs> ci waa lamsaar yi nekkoon ñi nga xam ne ñoo ne woon Quba ñu ëpp ci ñun masuñoo gis yonent bi saa saam xamuñu ko nit ñi war a nnaas wa maa ya'rifuunahu min Abi Bakr waaw nit ñi bari ni ñëw xam nga imaginer loolu ñu ne yonent bi alayhi salaatu salaam mooy agsi imaginer tey ñun bu ñu déggee ne am na koo xam ne boroom xam-xam bu ñépp xam imaginer rek jàngkatu alquran yi ñu ne woon Euh, euh, euh, Cheikh Abdul Basit par exemple mooy ñëw Dakar gis nga ni ñuy mel gis nga ni nit ñuy feese di génn fu nekk ah wala ne a Cheikh Sourey mooy ñëw biir Dakar gis nga ni muy feese bu mooy imaginer nag waxuma la ñoo ñëpp rasulullah sallallahu alayhi wa nit ñi fees del ah, moom la naan wa rakiba moom la góor gi naan wa rakibahu naas nit ñi daal di koy war mooy bari foofu fees fa del waaye rek wa maa ya'rifuunahu min Abi Bakr ràññeewuñ ko xamuñu mais ñaar ñii kat moo ci yonent bi saa saam xamuñu ko nee nañ noonu lañ nekk waaw moo tax am na ci benn riwaay boo xam ne ci imaamu ah, Urwa nee na bi ñu agsee yonent bi saa saam agsi Seydina Abu Bakar mu toog Seydina Abu Bakar dafa jóg di dem ci nit ñi léegi nag bi nga xamante ne nii ci la ker gi mu toog ker gi di dandu naaj wi di ñëw Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu jël euh, li mu lambaay kaala bi mu yoroon ko di ko. aar ndax ker gi ngir di keral yonent bay saa saam nee na keroog boobu lañ xam ne kii mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam kon nii la accès Medinatul Munawwara fi nga xam ne mooy Quba exactement muy Quba noonu la fa accès moom alayhi salaatu wassalaam bi mu fa accès nag fi nga xamante ne nii ci la daloon ñaa fa am ay wax am na ñu ne mu ngi daloon ci Kulthum ibn al-Hidm radiyallahu ta'ala anhu axi bani Amr ibn Awf di mbokk waa banu amr ibn awf ndax yonent bay saat saam fa mu dal foofale waa banu amr ibn awf ñoom ñoo fa dëkkee ca qubaa ñoom ñoo nekk qubaa léegi nag am ñu ne ci moom la dal am ñu ne déedéet ci sa'd ibn xaysama radiyallahu anhuma fa la daloon am ñu ne déedéet kër sayna xay euh, suum la daloon waaye saa bu mësoon a xëy day dem ci kër ki nga xamante ne mooy ëttu sayyidina Sa'd ibn Xaysama ndax moom dafa ne woon benn célibataire nit ñi fa lañ doon dajaloo moo tax fa la doon ñëw looloo tax yonent bi saa salaam nit ñi ñenn ñi naan ci moom la daloon ndeka dalul woon dëgg-dëgg mu ngi daloon kër Seydina Kulsum ibn al-Hidm kon noonu la accès moom yonent bi saa salaam ak àndandoom bi Quba nga gis nit ñi jóg di ko teeru yor seen jaas yi ñëw. bari fa waaye xamuñu kan moo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ñu Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu di ko kerale ak lambaayum rida am mooy lambaayu kawam ñu xam ne kii moo yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi léegi nag Quba googee ba fa newee ana lan lay def loolu la gis ci bi nga xamante ne mooy bi bi aksi insha allahu taala wallahu taala aalam